bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina shafi'ina nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izin ar-rabihin amma ba'du qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi kunuuz fi kitaabi al-kunuuz al-ashara fi al-kanz al-awwal wa fi fasli aw baabi umuumi rahma ibaadatul kuffaar wa fi ibaadati summa wa qaala ta'aala kullu hizbin bimaa ladayhim farihuun yaani fi dunyaa wal aaxirati li anna al-isma laa yanfaku anil musammaa fa huwa sammaahum bi annahum farihuun wasafahum bi haadhal wasfi wal wasfu ghayru mughaayirin lil mawsuuf bi xilaafi maa law qaala fariha kullu hizbin bimaa ladayhim kaana haadhaa siighatu fi'l euh, jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci ibaadatul kuffaar maanaam jaamu yàlla yi Euh, yéeféer yi hmm. tàmbali woon nañ jaamu yàlla yéeféer yi euh, waxoon nañ ne yéeféer yi ñoom ànd ak ne li nga xam ne moom lañu mooy seen pas-pas mooy ne nanguwuñoo jaamu yàlla euh, te gëmuñu ko wala wéetaluñ ko ànd ak loolu yépp borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen ni faw dañ ko jaamu ndax euh, euh, ñoom ci seenu nekk-nekk rek dañ koy jaamu ngir na lépp lu ne euh, borom bi subhaanahu wa taala maanaam ñoom bu fekkente ne ñi nga xamante ne gëmuñu du tout maanaam gëmuñu dara parce que yéeféer yi ñëpp duñ ay duñ benn groupe dafa am groupe bi nga xamante ne ñoom li tax ñu nekk yéeféer mooy dañoo nanguwul du tout ne am na yàlla bu nu war a jaamu ñoom maanaam yàlla ci jëmmi boppam lañ bañ euh, ñooñu nanguwuñ ne am na sax léegi am na ci sax ñoo xam ne nanguwuñu ne sax am na ku bind àdduna bi maanaam asamaan si suuf si am na ku ko bind ñoom nanguwuñ sax loolu euh, ñooñu borom subhaanahu wa en fait même ñooñu noonu ci seen xaqiqa en fait borom bi lañuy ñuy jaamu lu tax parce que borom bi ci boppam subhaanahu effectivement moom rek moo fi ne en fait rek moo fi nekk kon moom mooy xaqiqa lu ne maanaam ay turam ak ay meloom ñoom ñoo tax ba lu nekk taxaw ba loolu amee moo tax ñooñu borom subhaanahu wa ta'aala ci lool la leen feeñoowee moo tax ñoom gisuñu ne am na keneen ku fi nekk ku supérieur loolu moom moo tax ñoom gisuñu loolu feeñuwaay boobu la mais nag dafa ànd ak loolu yëpp ba pare nëbb leen ci ginnaaw gi nëbb leen réalité boobu. moom daf leen koo feeñoo ñu incarné ko ba noppi mu nëbb leen réalité boobu loolu moom moo tax ñoom su loolu seen xeetu ñoom ñoom loolu mooy seen xeetu jaamu euh, kon ñoom par essence dañuy jaamu yàlla am beneen groupe bi nga xamante ne ñoom nangu nan ne yàlla de daañ ko jaamu moom kese waaye am na yeneen yàlla yoo xamante ne yàlla yu ndaw lañ ñoo xamante ne ñoom it faaw ñu jaamu leen ndax ñoo ñooy tax ñu gën a jege yàlla bu mag bi comme ñi nga xam ne noonu lañ ko waxee ma ñoom lañ ko doon wax ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñun jaamuwuñ leen lu dul maanaam benn kii moo am fii su dee am na lu ñuy laaj fii lañ koy laaj insha allah euh, mu ne ñoom mu ñu ne maa ñoom dañuy wax ne maa na'buduhum illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa <coughs> jaam wuñ leen lu dul ñu jege ñal ñu ki nga xamante ne moom mooy maanaam ñu dem ba jege ñal ñu yàlla ci boppam maanaam ngir ñu ñu sax ñu jege ñal ko nga dégg ñu ngi gis Musdalifa wax ci na ci li li tax ñu mooy mooy mooy mooy ne bërëb la boo xam ne ak taqarrub lañ fay def maam di sàkkoo jegeñ lu boromam subhaanahu wa maanaam fii zulfa bi foofu la jóge euh, dégg nga ñooñu tamit am na ci dañoo wuute am na ñoo xamante ne nanguwuñu existance u yàlla bu mag mais ñoom ay yàlla yu bari lañ nangu loolu am nañ ñoo xamante ne jàpp nañ ni yàlla moom buñ ñu koy wax jant bi la wala yàlla moom buñ koy wax weer wi la wala ñi nga xam ne yàlla buñ ñu koy wax biddiw sàngam la wala biddiw yi la wala ñu ne yàlla bu ñu koy wax am na sax ñu naan nature bi la maanaam baatu yàlla la ñuy dindi dugal fa baatu la nature maanaam lépp loo xamante ne yàlla lañ ko waroon a askanale au lieu ñu ne yàllaa ko def dañ naan nature bi moo ko def loolu am na. Euh, ñooñu tamit xaqiqatan gisuñu lu dul euh, maanaam en réalité euh, yàlla moo leen feeñoo foofu maanaam moo leen forcer. ñu jaamu ko ci seen pas-pas di ko jaamu ci seeni doxalin sans ñoom ñu consentir ko maanaam sans ñu nangu ko sans ñu d'accord ko mais yàlla noonu la leen def euh, te loolu mooy lan mooy yàlla dafa détourner objectif bi comme tey par exemple ki nga xamante ne mooy exemple bi mu joxee ne koo xamante ne dafay faral di dem di jaamu ji euh, di jaamu jant bi masalan wala muy jaamu weer wi wala muy jaamu benn biddiw wala muy jaamu ndox ndox am na ñuy jaamu ndox am na ñuy jaamu ay garab am na ñoo xamante ne tamit dañoo defar seen yàlla tabax ko ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp ñëw di ko jaamu ñooñu euh, li ñuy jaamu ci biir loolu moom moo tudd al uluhiyya maanaam li nekk ca la ñuy jaamu maanaam liñ jàpp liñ seen pas-pas la mu jàpp ca la ñuy jaamu loolu al uluhiyya la tudd moom mooy divinité mooy ki ñu war a jaamu mais comme que yàlla moom de toute façon divinité boobu noonu uluhiyya ko keneen amu ko ku dul moom boppam kon ndekete ñoom la fas ca loola maanaam ndekete yàlla dafa détourner objectif bi ba joxe woon nañ ci exemple euh, ci ci ci euh, koo xamante ne masalan euh, dafa sàcc fekk la mu sàcc ndekete moo ko moom day am bàkkaar maanaam moom jàppoon na ni day sàcc waaye ndekete la mu dem di ko ti jëli moo ko moom maanaam bu làqtuwut woon ba laaj li ko moom ñu ne ko yowa waaye nag yéene boobu noonu moom lañ koy fayee waaye ànd ak ne jëf ji mi ngi fi euh, ànd ak ne jëf ji nekku fi maanaam réalité sàcc amu fi mais yéene bi lañ koy fay euh, ni ki noonu ki nga xamante ne dafa euh, masalan nekk ak soxnaam mais mu jàpp ne beneen soxna la nekkal mais soxna boppam la nekkal kooku tamit dana am bàkkaaru njaaloo ngir ne moom jàppoon na ne kii keneen na bokkut ak soxna boppam maanaam euh, borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax maanaam yéefiir yi ci loolu lañ leen di punir le fait que ñoom ñu jàpp ne ñi ngi jaamu keneen ku bokkut ak yàlla waaye réellement yàlla lañ nekk di jaamu en fait mais ci seen yéene boobu ci lañ leen di punir Euh, beneen bi ci des moom mooy ñi nga xam ne dañuy bokkaale complètement parce que ñi ñi jot a tudd ba léegi ñooñu duñ bokkaale bokkaale ki koy def moom mooy keneen ki mooy ki nga xamante ne euh, dafa ki nga xamante ne moom ataaya bi lay wax na amul <laughs> ki nga xamante ne dafa am ay yàlla yu muy jaamu ak yàlla maanaam jàpp na ne yàlla bu mag bi lay jaamu mu ñoom sax ni ñu koy waxee mooy am na yàlla bu nekk ci asamaan si am yeneen yàlla yi nga xam ne ñoo ne ci suuf waaye loolu wérul loolu wérul euh, yàlla amul circonstance de temps amul circonstance de lieu amul tamit circonstance de manière voilà waaye ñoom bu ñu ñooñu ñuy jaamu ñooñu ñëpp en fait divinité bi ñu yaakaar ci ñoom nekkul ci ñoom loolu moom moo tax yéefiir yi ay catégorie lañ ay groupe yi groupe lañ ñii ñëpp rek kii bokkaale ci moom moo ci gën a néew moo ci gën a tuuti bàkkaar ki ki ki gën a rëy bàkkaar ci ñoom mooy ci weddi yàlla complètement existence yàlla ci boppam la weddi mais ki gën a néew bàkkaar ci ñoom mooy lan mooy ki di bokkaale ànd ak loolu borom bi nee na kooku day sax sawara yal nañ ci yàlla moom voilà euh, moo tax baatu hmm, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yàlla du jéggale ci ñu bokkaalee ko waaye wa yaghfiru day jéggale maa duna zalika maanaam mooy lu ko gën a tuuti maanaam lu gën tuuti bokkaale pas que lu bokkut ak bokkaale mais lu gën tuuti bokkaale loolu du ko jéggale loolu dina ko jéggale li ma ne saa ñeel ko Euh, beneen bi ci des moom mooy ne euh, yàlla aajowul jëf yéene yi nit ñi maanaam pour que loolu nekk jaamu yàlla yàlla soxlawu ci yéene yi nit ñi te d'ailleurs moom soxlawul jëfu nit ñi tamit voilà ndax réalité mbir mi du soppeeku te au moment où soppeeku ak dëgg moom du soppeeku ak dëgg fii lay nekk caaxaan mooy nekk di soppeeku couleur bu ne mu jël ko mais dëgg moom fii rek lay nekk day sax euh, mu ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ne kullu hizbin bimaa ladayhim farihuna loolu euh, ci jotaay bi weesu ci lañ taxawoon euh, mooy ne kuréel gu ne la fa ñoom lañuy ñuy mu ne yaani maanaam mu ne mu ngi ci nam fi dunya wal axira ak al axira mu ne li annal isma ndax tur laa yan fakk du tàqalikoo anil musamma ci kañ ko tudde moo tax tur du tàqalikoo kiñ ko tudde loolu bokk na ci li tax d'ailleurs tur am solo maanaam nga bañ a euh, négliger tur nga bañ koo négliger ci ñaari mbir bu njëkk bi mooy boo amee doom bul ko tuddee n'importe quoi ak n'importe qui aussi bien sûr mais n'importe quoi aussi comme li waa ji waxoon ne man bu ma amee doom bu ma neexee tuddee ko kañe loolu loolu demewut noonu voilà maanaam su ko defee c'est vrai que mën na bañ am à part mu am autorité publique bu ko bu ko ko tere euh, mais su ko amul c'est vrai que keneen du ko ko mën a wax bu amul autorité publique bu ko koy tere mais sauf ko après boobaa doom di moom mën naa changer turam man tuddatuma tuddatuma kaña voilà exactement waaw daal loi moom loolu loolu loi lay kii Euh, laïque loolu moom mooy am mais même dans la réalité parce que xoolal euh, comme Seydina Hassan naa Hussein radiyallahu anhu ñoom ñëpp yonent bi sallallahu moo changé seen tur tuddee leen noonu voilà waaw moo ko changé voilà euh, kon su ma juumul kenn ki sayfu la tuddoon wala xarbu ah xarbu ah xeex mooy xeex. yent bi ne ko déedéet Xasan voilà ñu ñoo amaat doom tuddee ko noonu mu ne ko déedéet Xuseyn voilà maanaam yeneen bi sallallahu alayhi moo changé seen tur maanaam nit mën naa tudd neen ba pare ñu ñu changé turam loolu mën naa ne moo tax saxaaba yu bari radiyallahu anhu euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di leen di changé seen tur comme sayyidat Maymuna Maymuna radiyallahu anha doo soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam Barra la tuddoon mu ne ko no Barra mooy mooy ku baax. mu ne ko non loolu dafa tagge nañ wax may Maymuna wax hmm? ah, Maymuna euh, gisoon nañ ko tamit ci kii mooy voilà ci ci hadith yi mooy euh, euh, Musayb ibn Hazan voilà Hazan Hazan mooy Hazan mooy mooy tristesse ak ak tiis Musayb ma Hazan Musayb mooy ki nga xamante ne. dañ koo dañ koo bàyyi kenn du ko toppatoo maanaam dañ koo bërgël voilà mooy ki ñu bërgël bàyyi ko sori ko euh, ñoom bi ñu ñëwee tuub dugg ci lislaam yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ni leen dañuy soppi seen tuub dañu leen non xasan moom non nañ changer tur bi moom mu ne non non non man nag sama tuur moom kenn du ko soppi euh, nii laa tudd voilà man daal ba léegi nii laa tudd du ma ko soppi mu Musayyab tamit def la même chose ne moom it du ko soppi yonent bi sallallahu alayhi ne kon nañ bàyyi noonu maanaam nga gis ne kon du ko du du du du. du voilà obligatoire parce que su obligatoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen koy da leen amoo leen droit bi dangeen koy soppi ndax farata la te bu boobaa ak maanaam saxaaba yi du ñu du ñu du ñu discuter ci lu mel noonu. radiyallahu anhu du discuter ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xamante ne diine la. voilà duñ discuter ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xam ne diine la voilà euh, biñ ne ko Xasan mais Saïd seen doom maanaam doomu Musayyib moom moo tudd Saïd Saïd mooy ku texe moo tax moom mooy sax taabii bi gën a màgg ci taabii radiyallahu anhu moom moo ci gën a màgg maanaam moo ci ëppoon xam-xam gënoon ci Euh, gënoon a bari lu mu doon jàngale euh, ci wàllu jaamu yàlla tamit ni ko xamalee xeetu jaamu yàlla daanaka mënef na ne wax ne xamaluñ ko ko keneen euh, niki noonu moom moom moo mosoon a dégg noddu yenent bi sallallahu alayhi no nodd bu jógee ci xabru yenent bi sallallahu alayhi moom la woon fekk boobu dafa amoon lu xewoon benn xew-xew ci biti dëkk bi ñu ñëpp dem presque timis diggante timis ak gée affaire bi nag gars nag balaa ñu doon dellu ci julli jot mu dégg nodd bi ci xabru yent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà moom moom moo doon wax tamit ne toog naa 40 ngi nii 40 yoo xamante ne nodd musuma fekk lu dul ci biir jumaa ji te musuma julli ci ginnaaw kenn lu dul ci imam bi maanaam su ma taxawee di julli tout le temps première sàppe laay ne imam bi rek mooy ne sama kanam pendant quarante ans ci juróomi julli yépp waaw loolu moom vraiment day tegtale waaw loolu moom vraiment vraiment day tegtale ak màggaay lool boo ko boolee xefs gi la fait mu mënoon a takk mu mënoon a mokkal mooy ki gën a dëgër ci ñu solo ci naa Abu Hurayra radiyallahu anhu euh, te bokkoon na tamit ci fuqaha as-sab'a yi juróom-ñaari boroom xam-xam fiq yi nekkoon Madinatul Munawwara d'ailleurs moom mooy ki ci njëkk ki ci gën a mag ñi nekkoon Madinatul Munawwara ala sakina sallallahu ci jamonoy taabi'i maanaam ndongoy saxaaba yi radiyallahu seen ñoom bi saxaaba yi demee ba jeex mu des ñoom seen ndongo yi. juróom-ñaar ñi ci gënoon a màgg ëppoon ci xam-xam doon def fatwa nga xamante ne saa yu ñu waxee dara ñoom ñëpp ñu bokk waxandoo ko loolu mooy waxu mboolem waa Madina. Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala daal lañ doon consulter saa yu bëggee def dara moom mii moom mooy ki ci gënoon a màgg Sa'id ibn al-Musayyib euh, te moom euh, boo xoolee moom turam da koo topp mooy Sa'id. ku texe da ko topp ci loolu voilà parce que moom d'ailleurs ci biir histoire bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amoon ak waajuram ak maam maam waajuram bu góor ak maamam daf ciy wax naan man daal yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam bi mu nee sa maam ne ko soppil sa tur wii au muy nekk al xasan euh, dee ko way way soppi ko mu ne ko duñ ko soppi moo taxit vraiment ak tiis mësta dañ jóge suñu kër maanaam tristesse googu nga xamante ne comme pap maam ji tristesse la tudd la tristesse maam ji noonu la tudd moo tax tristesse mësta jóge suñu kër voilà beneen bi ci desit mooy comme Musayyab maanaam papam moom nee na duñ soppi tur wi mu ne moom it turum woowa tax na ba ñun musuñoo deñ di nekk ñoo xam ne dañuy bërgël dañuy bàyyi duñ ñu faale suñu kër noonu lañ mel maanaam ñoo xam ne lañ ñun kenn duñu faale mais moom bi mu ñëwee tudd Saïd mooy ku texe borom subhaanahu wa ta'ala defal ko defal ko mu nekk ku texe maanaam koo xamante ne ay mbirum yu màgg la loolu nag telewul ne parce que ñi ay saxaaba lañ radiyallahu anhum maanaam kon ñu màgg lañ sauf que seen tur topp na leen ci seen mbir ba ci seen vie quotidienne caractéristiques yi ñuy àndal maanaam daf leen a topp loolu moom moo tax du lu ñuy négliger voilà du lu ñuy négliger quoi voilà et puis. waaw man xaw ma ñu mosoon tudd noonu avant. ñi moom xam ñëpp ñu man ñu ñu tudd Hasan wala Husayn radiyallahu anhu ci ñoom ñaar ñooñu lañ jóge radiyallahu anhu voilà amoon nañ tamit beneen beneen beneen frère bu tuddoon Muhsin mais dafa teel a génn àdduna voilà xasan Husayn ak Muhsin ñett yooyu ñoom ñooy doomu Sayyidat Fatima yi radiyallahu ta'ala anha euh, kon Euh, kon ñaari ci ñaari bunt yooyu tur am na ci sol beneen bi ci des mooy bi fii mooy na kon tur dafay takkook nit ki day takkook nit ñi moo tax moo tax mu ne wasafahum bo wa wasafahum borom daf leen a melale bi hadal wasf ci bile melo wal wasfu te melo ghayra mughayran du du wuuteeg lil mawsuuf ñeel kañ ko melo la maanaam buñ ne masalan diw dafa njool xam nga ab njool njool noonu rek lu ñu naan njool moom dong nii taxawul existé wul balaa ñu naan njool faw mu am ci lu mu ne ci ku mu ne wala ci lu mu ne ñu doog a mën a wax eh, lii de dafa njool wala lii njool la waaye lu ñuy wax njool nii rek mu tegu nii ci jaww ji loolu existé wul wala lu ñu naan xees xees <laughs> noonu kese kese xees. faw maanaam day am ci lu mu tegu ñu doog a mën a wax ne lii dafa xees mais lii xees la tudd loolu existé wul kilifa gi tudd xeese waaw <laughs> dégg nga kon noonu la noonu la mbir mi demee voilà noonu la mbir mi demee euh, léegi nag comme que ñoom dañuy bëgg dañuy bëggee kenn ku ci nekk la nga nekk da nga ciy bëggee loolu moom moo tax doctrine yi sànq rek ñu ngi ko doon waxaat euh, ci kuuru mag ñi mooy ne dëkk bu ne ak àdduna bu nekk jamono ju ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi dominer jamono jooju gën cee màgg maanaam ëpp ci alal nga xamante ñoom ñooy classe pensante dominant bi ñooñu ñooy imposer ñi ci des ñëpp seen idéologie et que kenn ku nekk maanaam ci bas peuple bi ñu ndaw ndawaan ñi dañuy bëgg a identifier wu ci ñooñu dañuy bëgg a mel noona di bëgg di xalaate ni ñooñu di xalaatee da ngay gis sax léegi dañuy dem ba nga xamante ne ñi nekk ci diine ji balaa ñoo kontaan jàpp ne fi mu toll ñu ngi ci dara. il faut que ñu wax maanaam di wax ci diine ba duggaale ci jàpp ba waxaale loo xamante ne maanaam idéologie bu bees la maanaam luy wane ni ñoom ñi ngi au diapason et que ànd nañ ak modernité bi maanaam ci loolu rek la ñuy kontaane balaa ñoo voilà balaa ñoo mën a yëkkati dëgg-dëgg seen bopp wala boog jàpp ni maanaam war nañ leen a mën a yëkkati rek ñu def lu mel noonu maanaam wax loo xam ne euh, mooy ne ah ñun de. ñu léegi daal dëppoo nañu jamono suñu xalaat daal dëppoo na ak jamono te xamuñu ne euh, loolu dëppoo jamono ñoom seen jamono ñoom la dëppool kon du dëgg goo xam ne dafa sax xam nga waxoon nañ ne dëgg moom day sax du soppeeku loolu moom moo tax ki am xel mooy ki nga xamante ne day sukkandikoo tout le temps ci dëgg gi dul jeex comme li borom wax wa tawakkal ala al hayy alladhi yamut deel wéeru ci ki nga xamante ne mooy ki dund ki nga xam ne moom dundam moo tàmbal moom maanaam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam te dund yépp ci dundam la ñu jóge te kooku du dee te mooy yàlla borom subhaanahu wa yàlla rek mooy dëgg gi sax maanaam nit ñi lu ñu wëlbatiku wëlbatiku wëlbatiku di xalaat xalaat xalaat bari bari nu ñuy xalaate yow mën ngaa bañ a sukkandiku ci seeni mbir maanaam nga jàpp rek ne yow daal dëgg gi daal mi ngi nii bu dee kenn moo ci nekk yow dinga ci ne bu dee ñaara ngi ci yow da nga ci ne bu dee junni ñoo ci ne yow it da nga ci ne bu ci kenn nekkul it yow moom ci ngay ne après ñoom ñu xool ba xam dinañ kontaan duñ kontaan luñ koy analyser nan lañuy mer waaw wala déet loolu après ñoom ñu lijjanti mais yow moom nga ne ci loolu mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, ku am xel noonu lay doxale parce que léegi tey lan mooy xew nañu xool rek mboolem idéologie yi nga xam nte ne dañuy dañu dañuy jëloon le dessus nekk nekk ci kaw féete kaw dañuy jekki-jekki nga gis beneen idéologie ñëw changer ko lépp soppeeku waaye yow bu fekkoonte ne yow sa sa mboolem njàngalem diine mu ngi tegu woon ci idéologie boo xamante ne dafa basé woon ci tête pensante yi nga xamante ne parce que ñoom ñoo parce que li ko déterminer li tax ñooñu seen xalaat di déterminant mooy lan mooy ñoo ëpp alal wala ñoo ëpp doole loolu kese la teguwul ci ci dara lu dul ñoo ëpp alal ñoo ëpp doole bu boobaa ñoom ñooy tuddee seen bopp la monde civilisé et que ñi ci des comme beneen monde bi lañ bokk après ñoom ni ñuy xalaate yooyu sa veut pas noonu baax na ci am xel day sukkandikoo tout le temps ci dëgg gi nga xam ne moom du changer te mooy lan mooy dëggu al alxuraan ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek mooy loo xamante ne moom foo mën a dem moom mën naa appliquer wu te du soppeeku te boo ko yoree di nga xam ne yow mii kii yow mii ci dëgg nga ne. te keneen ku la gisit dina xam ne kii ay la yëwén ci dëgg la ne peut-être que ñun nag ñoo am problème mu mën a topp ci rythme bi muy dawee. rythme boobu moom vraiment ñun metti lu nañ lool le fait que mënuñu koo topp waaye kii moom ci lii mu ne nii mooy dëgg mën nañ laa jéem a xeex ci dëgg googu comme ni ko alquran waxe fala yahzunka di yaquluna fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna mu ne bul am benn tiis ci ñoom li ñuy wax ñoom yéeféri parce que ñoom weddi la de yéeféer yi ñoo gënoon xam ne yonent bi sallallahu alayhi li mu doon wax dëgg la ñoo gënoon xam moo tax borom subhanahu wa ta'ala ne ko ñoom weddi la waaye dafa fekk ne ñi tooñkat yi ñi nga xam ne dañoo jubadi ñoom aaya yàlla yi dañ koy dàgge dañ koy discuter dañ koy dañ koy dañ voilà dañ koy dañ koy dàgge hmm. xaaral bàyyi ko Ahmad Seyd kay toogam voilà dégg nga moo tax euh, moo tax booy bëggee booy bëggee kii bëggee mooy ki ki ki nekk ci dëgg mooy ki nga xam ne day bëggee ci li yàlla kontaan day bëggee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale kooku moo nekk ci dëgg keneen ku dul kooku nekkul ci dara voilà mu ne kon euh, kuréel gu nekk nag da ngay bëggee ci li nga ne maanaam da nga koy bëggee maanaam moom ngay jël yëkkati ko di ko jubiler moo tax képp kenn koo leen gis loolu dafa normal la ah. le que dëkk boo dem réew moo dem ñu jàpp ne ñoom ñooy nation bi gën a màgg ci nation yi te seen aada seen cosaan moo gën a màgg loolu normal la normal la parce que noonu lañ mel maanaam nit moo mel noonu jàpp na ne moom moo gën ñëpp maanaam jàpp na ni fi mu toll euh, euh, li mu yor ci ci ci ay mbir moo gën lépp mais c'est que ñëpp bañ melee noonu dëgg dëgg nag ñun wolof yi dañoo jël ndam li <laughs> parce que euh, ñun dañoo jël raw gàddu bi parce que <laughs> ñun jàpp nañ <laughs> gën a baax ñëpp ñoo gën a xam ñëpp ñoo gën a ñu ëpp teraanga ñëpp ñoo gën a maanaam lu ne rek lu ne rek ñun ñoo ko gën a te problème fi muy nekk mooy bu doon affaire bi dafay feeñ ci ci ci réalité bi sax ñu ne waaw lii yan mais problème mooy dafa feeñul ci réalité bi am na way xam nga doomu Sénégal yàlla xel mi mu ko may may ko kenn vraiment ñun yàlla beral nañu loxo euh, ah, suñu réew mi vraiment euh, naat na am na suuf am na ndox am na maanaam alors que mais loolu il suffit que te li gën a yéeme mooy ay intellectuels yu tukki ñoo koy wax parfois ñoo xam ne tukki nañ maanaam dem nañ ci yeneen i réew gis na naataange ni mu amee ci yeneen réew niñ jee mais ànd ak ñoom dañuy tenir genre discours boobu. voilà ñun vraiment yàlla defal nañu lépp defal nañu euh, et puis ñun euh, xelum doo doomu Sénégal xelam dafa rafet. dafa kii mais c'est vrai mais comme nit nit nit moo mel noonu nit mooy ki nga xam ne xelam day rafet. maintenant euh, bu fekkente ne dangaa ngaa jàpp ne am na ñu seen xel rafet ci biir réew mi et que donc seen xel moo daq xelu ñeneen ñi ci des yi ci àdduna bi yépp vraiment yaa ngi nax sa bopp. yaa ngi nax sa bopp parce que résultat yi wane wu ko politiquement résultat bi wane wu ko économiquement résultat wane wu ko socialement résultat bi wane wu ko. Euh, lan. non non militairement résultat bi wane ko mais religieusement moom foofu la catastrophe bi gën a màgge te te te li yéeme mooy xamuñu ne foofu la catastrophe bi gën a màgge <coughs> maanaam loolu mooy li nga xam ne moo gën a yéeme. <laughs> mais bon après ku nekk comme li li alxuraan wax rek bi kullu hizbin bimaa ladayhim farihun ñu ne dañuy bégee kuréel gu ne dañuy bégee la ñoom moom lañuy ñuy mais heureusement euh, comme niñ koy waxee heureusement que ay coupe du monde ak ay jeux olympiques yooyu yëpp ñu ngi exister parce que bu dul woon exister kon wolof yi dinañ jàpp ne ñoo dàq mboolem xeetu sport yi ñoo ko dàq ñëpp parce heureusement que compétition yi ñu ngi am ñuy ñu leen di gagner saa su ne Coupe d'Afrique rek ñu mënuñu ko mënuñu ko jël donc finalement ñu rendre compte que ni mais ba tey rendre guñ compte ne gënuñoo ay ni ñi maanaam ba tey jii rendre guñ compte ci loolu ànd ak bis bu ne ñu dem ñu duma leen ñu dellu si bis bu ne ñu dem pour jëli ji Coupe d'Afrique ñu duma leen ñu dellu si mais bis bu nekk jàpp nañ ne ñoo dàq football fépp maanaam équipe bi ñu am kenn amu ko yaakaar naa baal moom koo xam ne ma kañ la gaa yi di jël coupe d'Afrique ma ne ko bis bu ñu demee ba modeste humble mu ne ma kon de jëlaguñ ko. <laughs> donc ah waaw loolu la de feeg du ñu dem di ami i di am i défaite di am i défaite ba keroog ñu am humilité bu mat sëkk xam ne nag gënuñu nit ñi bu boobaa feeg loolu amul gaa yi dañuy dem ñu leen di duma rek te comme paree guñ pour rafetal seen jikko pour mel noonu yaakaar naa ne kon affaire bi paree guñ ñoo def na lu bare bari sax voilà te loolu ni mu amee ci loolu bon loolu nag waxuma ko ngir ngir tabrir ngir ne eh, yooyu baax naa maanaam dama ko wax rek en guise d'exemple maanaam ci li nga xamante ne xattaa ci caaxaan bi maanaam pour wax rek ne ba ci caaxaan yi sax maanaam bi nga xam ne moom lañ gën a jox fulla ba ci caaxaan bi nga xam moom parce que ñëpp ils sont passionnés de caaxaan boobu euh, ba ci loolu sax dañoo am problème pour man cee amum ndam waaw léegi lan ngay xalaat ci li nga xam ne moo gën a sérieux yi gën a sérieux maanaam loolu moom moo tax humilité boobu baax maanaam parce que comme li comme li li alquran wax laa tafrax inna allaha la yuhibbul farihin bul fi nekk di di di di di bégee di jubiler di jubiler saa su nekk ngay wane ni waaw man a ñoo fi man ñoo fi kii nangam parce que yàlla bëggul ñu mel noonu yàlla bëggul ñu mel noonu yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne dañoo wàcce seen bopp. moo tax xam nga Qaaruna lañ ko xoon moo tax bañ ko alakee borom bi subhaanahu wa ta'ala la mu teg ca gannaaw daf ne tilka daarul aaxirati laa naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna 'uluwwan fil ardi wala fasaadan wal 'aaqibatu lil muttaqiin këru gu mujj gaa ngoog allaaxira yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ne dañ koo def pour ñi nga xamante ne bëgguñu di yëkkati yëkkatilu ci kaw suuf ñi nga xamante ne bëgguñu di ngand ngandalu ci kaw suuf ñooñu la ko yàlla di jox ba jagleel bëgguñu tamit di yàq ci kaw suuf ndax mucc gi ñi ragal yàlla ñoo ko moom mais bu fekkente ne yow li ngay bëggee baaxul nan nga bëggee am mujj gu baax voilà loo xamante ne yow ci xeebaat nga koy teg ci kii nga koy teg fi mu toll da ngay dégg gars yi bu ñuy wax li fi am amul fenn li gars yi nangam et cetera maanaam du ñu rendre compte sax que ni bu ñu paree ci seen éloge boobu maanaam seen taggaate tagg seen bopp boobu bu ñu ci paree rek daal di commencer gis na mais nag dëkk bi doxul dëkk bi da ngay waaru saa liggéey amul dëkk dëkk maanaam en fait ne léegi lañ wax ne léegi lañ wax ne euh, li fi am amul fenn fii moo gën fépp. nangam mais bu ñu paree rek ba ba ba taggante nañ ba pare ba wax nañ ba ba jàpp ne daal fi ñu toll ñoom ñoo gën ñëpp après nag ñu dellu si waat nag ci réalité bi commencé gis ne courant yi day coupé rek euh, ak dund bi dafa cher euh, dëkk bi doxul euh, nit ñi dañoo bon xoolal nit ñu dit ko loolu moo soxor xoolal liggéey at yi rek maanaam ñu commencé rendre compte ci ne am nañ problème quand même bu réel parce que maanaam moo tax tout le temps humilité dafa baax humilité dafa baax ci ñépp nag voilà ñun maanaam waxuñu ko parce que dañoo jàpp ne ñun ñoo leen tane ah ñoo tane wolof yi di bon moo ko pour lool rek mais c'est que juste que constat la boo xam ne ñun ñépp maanaam ñun wolof yi noonu lañ mel maanaam en tant que wolof ñun wolof noonu la ñuy doxale voilà waaw mooy wolof sénégalais yi noonu lañuy doxale hmm? kon ñoom maanaam ñoom noonu maanaam ku nekk kuréel gu nekk noonu lañuy ñuy bëggee mu ne moo tax meloog mbëggi googu bëggi loola daf fene bi xilaaf yi ci wuuteeg maa loo xam ne law xaala su waxoon fariha bëggee na kullu xisbin bépp kuréel bi ma la day him fala ca ñoom kaana doon na nekk hada loolu siixatul ci maanaam euh, tëgginu siixatu fi'l tëgginu jëf maanaam mooy ne dafay mel nekk rek benn acte boo xam ne dafa ponctuel alors que non maanaam ñoom lañu ci lañu nekk rek la fa ñoom rek loolu lañuy ñuy mu ne walaw qaala te su waxoon ne yafraxu dana bëgg ala siixatil mudaari' ala siixati ci tëgginu al mudaari' mudaari' mooy loo xam ne daf tey léegi nii la waaye day day jëm ci kanam maanaam mooy présent continu kaana doon na nekk kaana nekkoon na kon kon yaqtadi di waral al insiraamu mooy ak ak dog ne benn moment dana jékki-jékki affaire bi da arrêté waaye am moo amal ismu ndaal tur nag looloo tax tur garaaw tur li tax tur garaaw par rapport ak verbe non lu tax mu garaaw looloo tax tax parce que mu ne fa huwa dafa fekk ne li da li dawaam li dawaam ngir wéyuk ak istimraar maanaam li dawaam ngir saxuk ak istimraar wéyu la mooy euh, dawaamu mooy permanence la permanence de la continuité le fait affaire bi di continuer di continuer di continuer la euh, <coughs> euh, moo tax parce que tur dafay sax en fait day day dafa day tax ba li caractère bi muy désigné ci nit ki day sax moo tax tur moo ëpp doole jëf ji maanaam moom moo tax tamit bu ñuy askanale kenn tur benn tur ci nit faaw ñu xool ko faaw xool ko maanaam tey par exemple bu nañ jël exemple bu ñu nee diw euh, boroom xam la ak am na xam-xam du benn de euh, bu nee diw de xam na diw moom xam na am na xam-xam bokkut ak boroom xam-xam la. que boo nee boroom xam-xam la li muy tekki mooy meloog xam-xam nga ko askanale te bu boobaa lépp luy wër-wër loo ba tax ñu ne diw boroom xam la daa war a daje ci moom waaye quant am na ay connaissances yu mu dajale loolu moom defut nit boroom xam-xam foofu loolu bokk na ci yi jafee xàmmee mooy balaa nga ni diw boroom xam-xam la maanaam il faut que d'abord d'abord boroom xam-xam la ci lan. xam nga bu ma nee diw physicien la diw mathématicien la diw par exemple faqih la wala muhaddis la loolu sax moo gën a mu nga ne borom xam-xam la. parce que borom xam-xam faaw mu nekk koo xam ne day dajale xeeti xam-xam yu bari bu dajalee ay xeeti xam-xam yu bari bari ba pare maîtriser ko benn bu ci nekk mu am ci maîtrise bu yéeme bu leer en tout cas. ba pare loolu doyul il faut que mu dajale jikkoy xam-xam la voilà. lool loolu mooy beneen affaire maanaam xam nga tey euh, xam ngeen xam-xam maanaam connaissance yi xam-xam yi nu mu mel ak nekk boroom xam-xam mi ngi mel ni ay briques ci ci ci kër nga dajale ay briques yu baree bari mooy dajale nga mooy dajale nga connaissance yi xam nga nangam xam nga nangam yaa ngi dajale masala yi di xàmmee yaa ngi dajale nangam di xam et cetera loolu mooy am nga briques yi mais pour nga nekk boroom xam-xam maanaam am ay briques rek nag bu dee da dajale ay mbir yi rek teg ah Mawlana xam na li may wax ah, loolu boo bëggee jàpp ne tax am tax na nga jàpp ne am nga kër vraiment nax nga sa bopp. kër dafa am leneen lu koy def mooy foog déjà briques yi ñu tegale leen agencé leen ba pare mu am lu leen lu leen boole ci anam goo xamante ne day tax du ñu tàqali ko te du gaaw a daanu beneen bi ci des mu am fondement buñ ko tabaxee. yeneen yi ci des moom mooy mu am ay ay ay ay am na ay weññeek ay kii ay poto et cetera am na ak yeneen ak yeneen ak yeneen ginnaaw bi ba mu paree mu am ay peinture ak xeet yooyu am parentière yu ñu defar et cetera maanaam moo tax connaissance yi nii dajalee xam-xam bi xam yi nii loolu deful nit boroom xam-xam lii def nit boroom xam-xam mooy gannaaw gi gi mu dajale yooyu jikko yi mu war a àndal yi war a nekk ci moom lu demee nekk wàcc gi muy wàcc boppam lu demee nekk euh, jikko yu rafet yi nga xam ne moom la war a dajale maanaam bañ a iñaan bañ a soxor bañ a nekk koo xam ne waxam dafa ñaaw war a nekk koo xamante ne maanaam yooyu yëpp daf ko war a dajale mais warul yem foofu warul yem foofu dafa war a nekk tamit koo xamante ne dafay euh, euh, day am benn objectivité parce que lu maanaam parce loolu te même ñi nga xam ne ci xam-xamu yu profane yi lañ ne maanaam pas yu lay ji laa bëgg a wax ci lañ nekk buñ yëggee yeggee yenn niveau yi da ngay gis ñu am benn liberté ba pare dañu am yenn jikko yi par exemple doo gis ci ñoom ku yegg yenn niveau yi c'est rare nga gis par exemple koo xamante ne dem na ba yegg yenn niveau yu kawee yi ci littérature wala ci euh, ci mathématique wala physique wala et cetera wala yeneen ak yeneen ba pare par exemple nekk ku raciste loolu c'est très souvent bu ñu yeggee yenn niveau universitaire nekk universitaire bu mag a mag yooyu ñooñu noonu souvent da ngay gis ne doo dootuñu amati kii maanaam nga nga ñuul nga weex nga bële nga chocolat ngay góor ngay jigéen ñoom lañ yemale maanaam boo amee compétence bi rek dañ lay teg place bi ñu la war a teg maanaam parce que jikko yooyu day commencer day daal di dañ ci ñoom parce que dañuy am benn xeetu culture bu kawe ci yenn niveau yi bu ñu ci yeggee bokk na tamit ci jikko yi ñuy amee mooy te loolu segam ñooñu nga xamante ne affaire àdduna la ñuy jàng ñoo ñooy dem ba am boobu conception waxuma laa ñu xam ne diini lañ jàng nan nga mën a rassister fekk da ngaa jàng diini da am xam-xam nga nekk boroom xam-xam ba pare sa discours nekk discours bu raciste naka la mën a nekkee ngay teqale diggante xeet yi maanaam ngay xàmmee nit ñi parce que tout kii dafa weex kii dafa ñuul kii dafa choc kii dafa xonk kii ci borom bët yu sew yi la bokk et cetera. ah naka imagineel wala ngay sexiste ngay jàpp ne euh, kii góor la kii jigéen la maanaam bët boobu dootoo ko amati en fait soo xam-xam dëgg dëgg dëgg boo boo bu nekkee ci nit bët boobu dootu ko amati ñépp da leen di yamale après moom dëgg rek moo koy intéressé moo tax nga gis ñu baree bëri di tuub di dugg ci diine ji ci ñu yegg ci niveau bu tollu noonu ngay gis ñu bëri après ñu tuub dugg ci diine ji parce que dañuy commencer objectif dañ naan ah ñun nag dëgg lañ xam maanaam et puis moo tax xam nga lan moo tax parce que dafa am yenn niveau xam nit ki su ko amee ba ba nekk boroom xam-xam dëgg affaire nekk ci magnification euh, nekk ci euh, tout le temps di di yéemu émerveillement loolu day dañ ci moom <coughs> wala voilà wala day wàññeeku ci moom bu baax a baax. moom lu ñëw rek da koy teg ci lu xam-xam bi moom la koy xoolee su baaxee mu jël su baaxul mu ne bon grawul ko pardon baax na grawul moom noonu lay doxale beneen jikko bi muy am ci te lool te lii may wax ni même ci ñi nga xam ne duñu xam-xamu diine lañ yor ñu sax dañuy am caractéristique yooyu ah. mooy dañuy am benn genre liberté maanaam liberté bu yéemee yéeme la ñuy am boo seetloo buur yi souvent ñi ñuy faral di jàpp dugal ci kaso yi maanaam ñi xam ne fii am dictature yooyu soo seetloo bu baax a baax souvent ay intellectuels yu kawee la ñuy doon xam nga lu tax parce que ñooñu duñ si booru kenn maanaam dañuy nekk ñoo xam ne dañuy am benn liberté boo xam ne duñu nangu si booru kenn kenn moomu leen parce que dañuy dem ba benn am maanaam parce que en fait moo tax xam-xam dëgg dëgg day day day euh, euh, day day day may nit kooku loolu day may nit dignité boobu day may màgg moom la Seydina Malik doon wax radiyallahu bi mu naan wa in amalan ankahta ilman bi mulkin mudamin laysa fihi xurub fekkente ne dangaa jël xam nga sëyali ko ak jëfe doom dañuy jur mooy nguur goo xam ne day sax boo xam ne ay xeex du fa am ay coup ay loolu du ci am maanaam nguur gu sax a ci am parce que lu tax voilà parce que da nga da da nga ne lii parce que xam-xam pour loolu la pour jëfe la voilà moo tax day day tax nga am nguur googu noonu maam day tax moo tax ngay gis même boo seetlu philosophe yu mag yi littéraire yi Euh, yenn intellectuels yu kawe yi yenn mathé mathématiciens yi wala ñooñu mais dañuy am benn liberté boo xam ne voilà liberté bu yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme maanaam boroom xam-xam noonu la noonu lay mel tamit parce que xam-xam bi moo koy imposer loolu après nit ñi kontaan nañ wala kontaanuñ et seetlu ngeen ni ñoom souvent dañuy sobre maanaam doo leen leen di gis ñuy bëgg par exemple ay wanewu ay affaires yu ngadd ay bugguñu bëgguñu loolu seetlu ngeen ko ñoom philosophe yi gars yi liturgie yi mathématiciens yu mag yi xeet yooyu yooyu parce que xam-xam moo mel noonu xam-xam ci boppam moo am benn genre noblesse bu mu àndal benn teranga bu mu àndal boo xamante ni képp ku ko melowoo dangay mel noonu voilà moo tax am moo tax ni diw boroom xam-xam la dafa difficile ah c'est pas aussi facile que ñun niñ koy xalaatee ah yenn niveau yi bu ci yeggee faaw day mel noonu day day am yenn kii bu dee nag xam-xamu diine la am nga xamante ne moom xam-xamu ci la jeex mais euh, kooku day gën a kooku puissance 10 lay ci ñooñu ah ñuy ñu ñuy wax nii ñoom ay ñoom mathématiciens yeeg philosophes yeeg gaa yooyu moom puissance 10 lay mel comme ñoom non moom moom dëgg nekk nii mu wax ko. ak ñu jël baat bi dagg ko teg ko ne moom daanaka moom moom daanaka garaawul ci moom maanaam ñu ñu dagg baat bi garaawul ci moom mais ñun léegi xam nga ñan lañuy wax boroom xam-xam ñoo xamante ne wax dëgg jaralu leen perte ndékki bañ a ndékki rek tey fi mu toll bu noon ndékki gi ñu waroon a ndékki tey suba rek lañ nar xa moo rek moo leen nar a xañ loolu rek tey day tax ba duñ wax dëgg wala di xool humeur u kii ndax kii dina kontaan li su ma ko waxee day déranger ñoom sàmba loolu rek oui loolu ñoom sàmba dañuy mer après dañuy wax ne man dama dama ban ban che man ak ñoom sàmba jubawuñ yooyu dañuy wax euh, moo tax tur tur dafa dafa garaaw beneen exemple ci tur ni mu garaawee mooy Euh, bu ñu naan diw sàcc la Moodu sàcc la loolu c'est pas parce que dafa sàcc benn yoon ko dañ koy tuddee sàcc ab sàcc mooy koo xamante ne sàcc ci boppam lay def saa ne maanaam dafa bari lu mu koy def ba man ko ci lañuy ñuy doog a mën a waxee ne sàcc la par exemple tey bu ma nee diw médecin la il faut que mu nekk koo xamante ne day faj ñu bari maanaam du fekk koo xamante ne. benn yoon nag la damaa am góom mu digal ma benn kii yooyu ma ciy teg ma ciy def mooy euh, waaw pansement wala euh, poudre boobu affaire boobu daan am poudre bi dañ koy boobu téramicine bi waaw nga xam ne da koy dindi def ci kii <coughs> ma jëfandikoo ko affaire bi wér rek ma ne ay eh, diw médecin la affaire bi du demee noonu de wala sama bopp mi ñu doon metti rek mu digal ma euh, paracétamol wala doliprane ma naan ko ah, affaire sama boobu bi wér rek ma ni la ndekete diw médecin la déedéet diw loolu tax deful nit médecin de loolu deful nit médecin ah parce que jëf ab jëf jëf ju ju <laughs> parce que jëf mooy un acte taxul nit nekk maanaam yor turu loola il faut pour mu yor turu loola il faut mu nekk melowu sax ci moom maanaam c'est pas parce que nit ki jàngale na jàngale na benn yoon ñaari yoon ñetti yoon rek ñu ne waa ab ab enseignant la wala professeur la déedéet faaw mu nekk koo xamante ne am njà jàngale métier la te noonu lay def maanaam daanaka dundam day jàngale ñu doog a mën a wax ne kii am jàngalekat la balaa ñoo mën a wax ne diw sàcc la xam nga léeg-léeg nga ne diw non kooku bàyyi ko kooku fenkat la. benn yoon rek la wax lu dul dëgg maanaam wax benn yoon lu dul dëgg taxul nit ki nekk fenkat ah pour mu nekk fenkat il faut mu nekk koo xamante ne saa yu waxee dara saa yu waxee ci discours bi di ci déceler wax ju dul dëgg maanaam bu demee ba mel noonu ngay doogal na ah, waa kooku moom fenkat la mais munul munoo parce que juger nit ñi ci loolu ci benn acte bu isolé loolu maanduwul loolu maanduwul waaw loolu maanduwul voilà balaa ñu ne diw tuxkat la il faut muy tux tous les jours mu tux bu dee tous les jours day tux ñu ne waaw diw tuxkat la. récidiviste voilà mooy récidiviste mu nekk koo xam ne da ciy sax da ciy ne voilà. Hmm. mu ne kon nag yéefir yi ñoom maanaam ak kuréel bu ci nekk ak jullit ñi tamit foofu moo tax ñoom farixuuna euh, dañuy béggee fi duniyaa maanaam kuréel gu ne farixuuna dañuy béggee fi duniyaa ci seen àdduna bi al bi afaalim ci seen i jëf waaw farixuuna te dañuy béggee fil aaxira ci àllaaxira bi ahwaalim ci seen i xaal maanaam dañ koy jubilé ah ñun de nii lañ mel dañ koy réclamer fahum moo tax ñoom daa imuuna saa su nekk fil farax ñu ngay béggee bi maa la day yim ca la ne fa ñoom d'ailleurs loolu moom moo tax comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu jullit ñi loolu bokk na ci ma yi tax jullit ñi euh, daa iman dañ leen di fayee àjjana ak xéewal ya fa parce que ñoom seen xaal boobu dañ ko dañ koo réclamer mais yii fiir tamit daa iman dañ leen di fayee sawara ak xaal ak ci la ñu ne lu tax parce que seen xaal boobu dañ koo réclamer dañ koo ne dafa sax ci ñoom dafa sax ci ñoom mu ne wali hada loolu moo tax xaala mu wax taala aji kawe ji ne walaw ruddu ay bu ñu leen delloo woon la aadu kon giñ naa ne dañu delloo li ma ci li nga xam ne nuhu tere woon nañ leen anhu wallif ko waaw parce que ñoom yéeféer yi bu ñu demee ba àllaaxira xam nga lan la ñuy wax moo tax gis nga kuréel gu ne li lay wan ni noonu lañ mel li lay wax ni noonu lañ mel mooy jullit ñi bu ñu bu ñu demee àllaaxira dañuy kontaan ci le fekk ñu nekkoon ay jullit ñu naan la ha umqra'u kitaabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya et cetera eh, waaye xool leen sama ma bind ma liggéey waaye ah xamoon naa ni xamoon naa ni àllaaxira dina ñëw bañ fay ma lii ah kontaan. yéeféer yi li lay wan ni lool la mooy aayab yi parce que ñoom bu ñu demee àllaaxira dañ buñ ñu gisee mbugal bi ak ni mu mettee dañuy wax ne waaye yàlla delloo mu waay borom bi subhaanahu wa ne wala ruddu bu ñu leen delloo woon tamit dañuy delloo dañuy delluwaat ci li ñu leen tere woon rek la aadu limaa nuhuu anhu dañuy delluwaat ci li ñu leen tere woon wa innahum lakaazibuna te giñ naa ni ñoom waxuñu dëgg dañuy kàcc. maanaam lu fait ñu ne nañ dellu maanaam loolu ñu wax bu ñu delloo dinañ jëf jëf ju baax farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna la dellu ñu yàlla delloo ñu bu ko defee ñu jëf jëf ju baax joo xamante ne day wuuteeg lañ daan def borom subhaanahu wa ta'ala ne déedéet wala ruddu la aadu limaanu anu dellu ca lañ daan def maanaam yii fiiri gis nga lu mbugalu safara métti métti bu ñu ñaanoon yàlla ba yàlla delloo si leen àdduna ba ñu ñëwaat àdduna dañuy melaat nii ñu mel rek nii ñu mel nii noonu rek la ñuy ah. moo lay wan kon ñoom bëgg nañ ci loolu naafeq yi moom li koy wane ne ñoom it nañu mel noona lañ bëggee xam nga naafeq mooy koo xam ne li muy wane ci biti ak li ne ci biiram du benn loolu mooy naafeq euh, moom borom bi mu ñu koy nettali ci sooratu Mujaadala mu ne yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yahlifuuna lahu ko wa yahsabuna annahum ala shay'in bis bi leen di yàlla di di dekkal ñoom ñëpp mu ne wax mu ne bu ko defee ñoom ñu leen di giiñal gis ñuy giiñal yàlla comme yéen àdduna yéen <clears throat> ñeen bi ngeen fi nekkee ni leen doon giiñale xam nga ju xam nga loolu moo garaaw ci naafeq en fait li lay wan ne xaalam maanaam ne moom mi ngi jubilé ba tey ci xaalu nifaaq googu mu nekkee woon te te kontaan na ci mooy bu ñu demee ba àllaaxira xam nga àllaaxira lépp leer na xam na yàlla nangam léegi kenn mënatu la wax ni lii du dëgg yooyu yëpp am na buñ demee ba ci kanamu yàlla pour yàlla di leen àttee xam nga lu ñuy def niñ nekke woon fii ci kaw suuf di génneel nit ñi naan leen wallaahi barki yàlla ñun nii lañ gën a affaire yi nangam diine ji rek kay dëgg nang loolu te bu ñu dellusee ci biir dem ci gars yi ci des waaye gars yi dañuy foore foog nañ ni ñoom dañoo tardé quoi gars yi intégriste lañ dañuy tardé quoi <laughs> tardé quoi gars yi. Ah, diine de foog nañ ni l'islam mën naa taxaw bi mais et puis ñoom dañoo dañoo dañoo ëppal koi ci seen doxal diine yi moo tax ñu dañoo bàyyi la rek waaw. xamante ne après nag ñu commencé ah di di waaw di di di bëgg lislaam am am maanaam wàcc niiw doole ak yu mel noonu. naafeq yi niñ mel noonu ci kaw bu buñ demee ba àllaaxira noonu la ñuy continuer di bu ñu demee ba ci kanamu yàlla xam nga loolu dafa grave ah xaw ba xam ñu ngi bàyyi xel affaire boobu mais c'est très grave parce que buñ demee ba ci kanamu yàlla boro yàlla moo ko wax de nee na fa yaxlifuuna lahu dañuy waatal yàlla di ko giñal kama yaxlifuuna lakum comme yéen niñ leen di giñal wa yaxsabuuna te dañuy jàpp xam loolu looloo ci gën a garaaw wa yahsabuna te ñu ngi jàpp moment boobu annahum ala shay'in ne ñoom ñu ngi ci kaw dara ñoom jàpp nañ ni ci lii ñu nekk nii dara la. xam nga tey bu ma ñëwee euh, parce que loolu dafa bokk ci jikkoy naafiq en fait ba ci àdduna noonu la mel ah. maanaam moom mem bu xamee ni yow li mu lay wax xam nga ni yow li mu lay wax du dëgg yow xam nga dala koy wax quand maanaam malgré que xam na ne yow xam nga ne li muy wax du dëgg quand même dina ko wax moom moom en fait. bon day dëkk bu yàggee ne da dem ba mel noonu de non ni fàq moom feebar la peut-être que sax est-ce que du feebar bi gën a màgg ci feebar yi. mooy koo xam ne buy wax. day wax loo xamante ni moom ci bopp xam na ni li mu lay wax du dëgg te xam na ni yow mi muy waxal xam nga ni li muy wax du dëgg mais quand même dina ko wax te jàpp na ni wax mi ngi si dara ah. parce que xam nga ñan lay ci ñan lay conté day compter ci ñeneen ñi nekk autour te nàndaguñu ko moom ci ñooñu lay compter ñi nekk autour te nàndaguñu ne moom xam na ne yow xam nga ne moom li muy wax du dëgg. ba pare xaal bu bu di la en fait parce que dafa doyadi quoi vraiment c'est c'est c'est bas en fait c'est bas c'est très bas mais ñoom noonu lañ mel jàpp nañ ni àdduna noonu la maanaam jàpp nañ ne noonu nga war a mel et puis nandité lañ maam dañuy tuddee seen bopp nandité voilà affaire wax ñun noonu naan te sonnul jàpp nañ ne noonu lañ mën a def maanaam seen àdduna noonu lañ ko bëgg a doxale te ba te noonu moo tax xaalu nit day yóbbu day day ànd ak moom de moo tax nit ki kuy soppeeku na gaaw soppeeku balaa génn àdduna parce que bu génnee àdduna ci ni ni mu doon ni mu ni mu ni mu deewee noonu lay dekkee xaal bi mu deewee noonu lay dekkee. mu ne fa ibaadatul kuffaar kon nag jaamu yàlla yéeféer yi loxo ñeel yàlla ibaadatul ak jaamu la goo xam ne zaatiyatul ko seen nekk-nekk la maanaam ñoom par essence la ñuy jaamoo yàlla maanaam duñ ko def parce que dañu am volonté bi wala yooyu non mais par essence yàlla noonu la leen bindee parce que déjà seen cellules yi benn bu ci nekk day sàbbal yàlla saa su ne day du dañ di sàll sàbbal yàlla donc par essence ñoom ñu ngi jaamu yàlla te ñu ko wa hiya te jaamu googu wa inkaanat donte ta'ulu ah, wala boog bu doon wala ta'ulu day mujjee bihim ci ñoom ila saadati ci texe fa innaha li wér mooy ne moom yoon woowu tariqu dalaal maanaam yoonu sànkute la li bu adi ngir sorik xusuuli jotek saadatiha ak texem fa innahu ndax li wér boor mooy laa tankashifu du wuññeeku li saaxibihaa ñeel boromam alxaqaayiqa xaqiqa yi dëgg-dëgg yi réalité yi maanaam moom du ko xam illaa lu dul baada ginnaaw xaw bi mu xuus te baaqi naari ci mboolem état bu sawara yi al uxrawiyati ci àllaaxira yi jamiiha boolem seen faw mu dugg safara ba dema dema dema dema dem ba nga xamante ni léegi day daal di commencer xam boromam subhaanahu wa ta'aala loolu la ñuy tuddee texe Euh, dinaa ñëw léegi insha allah ci ci ci leeralaat point bi ndax point bu lënt la mu ne jazaan am pay lay doon bi maa ci li nga xam ne xaaba xuusoon na ko fi duniyaa ci àdduna tibaaxan naari ci mboolem ci état bi tàkk-tàkki sawaray ak tabiyat yi ko dug euh, jëmm yi fii mooy mooy nature bi maanaam fii niñ fi nekkee woon mooy jikko yu ñaaw yeeg du bon yeeg yooyu yëpp sawara la en fait yéeféer c'est que lan mooy problème mu yéeféer yéeféer mooy problème am mooy safara lay dund même bu nekkee ci xéewal moom day dund safara parce que day am jikko yu bari day am ay xaal yu bari yu koy gaaral yoo xamante ne ñun dañ sant yàlla bi nekkee jullit ah, moo tax am xamuñu ko en fait ñun on n'arrive pas à wax ne maanaam mënuñoo xam yéefir yi li ñuy dund ni mu garaawee ñun mënuñu koo xam xam nga lu tax mënuñu koo xam parce que ñun alhamdulilah ay jullit lañ mais yéefir yi ñoom xaal bi ñuy dund ñoom it mënuñoo imaginer ñun lu ñuy dundee. moo tax nga leen di gis ñun ñun ñu gis ñu ñu mën a nekk ci problème bu rëy mais ñu gis ñu ñuy ree di kii duñu xaru et cetera ñoom affaire bi da leen jaaxal parce que pour millième un millième problème ñoom ñun bi ñuy am un millième bi ñoom xaru nañ. <laughs> voilà pour un millième bi. waaw wala ñu déprimer wu. donc ñoom mënuñu mënuñu comprendre ñoom seen seen xaal parce que xat-xat bi ñuy dund ñoom ci seen xol xat-xat bu garaaw a garaaw la le fait duñ am tranquillité duñ am dal loolu nag soo ci boolee soxor geek iñaanante geek parce que ñoom amul dara lu leen di tere iñaanante ah. xe maanaam xeebante bi euh, ak yeneen ak yeneen lu lu yëngal seen xol day yomb nu gaaw a mer ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne da leen di dugg ay xaal la yu méttee méttee méttee méttee yu nekk ci ñoom ñoom buñ meree mais du comme ñun buñ meree ah. ñoom buñ meree dañuy jël douze coups bi ah. douze coups la ñuy si am na yenn mer yu leen di arrivé melul comme ñun ñu mer dina nañ ci seet yàlla du lool de ah <laughs> voilà <coughs> beneen bi ci des mooy seen xel du dal parce que yéeféer lu kéeféer gi xóot xóot xóot tamit xelam du dal loolu tam ngay gis athée yi bu ñu yeggee ba am ay soixante-dix ans yooyu rek da gis ñu ci bëri dañuy dañuy dañuy dellu si waat nekk nekk ay kii ñu ci bare bare da dañuy dellu si waat nag commencé ne ah non foofu ma dem nag wuti ji nag diine nag parce que lu tax parce que au fur et à ñuy dem seen xel da leen di gën a yedd ne leen sawaay yow leen nga dee ah. te boo deewee te jaamuwoo yàlla ah saa waay mbaa yàlla amul wóor na maanaam seen xel dina am lu mu leen ko wax. keroog rek am na benn nitu yàlla bu ñu doon waxtaane man ak euh, sëñ Muhammad euh, mën na ko seega xam nga dafa am euh, nit dafa am ñu mel noonu ah, même ci biir nit ñi ci biir nit ñi am na ñoo xamante ne soo leen dee wax lu ñaaw même yow boo convaincre que ni lii war nga koo wax sax dina am ci sa intérieur lu lay naan saa waay. te nga xoolaat li ngay wax. saa yi saa yi kii kii kii kii nitu yàlla la de est-ce que yaa ngi xoolaat li ngay wax ah par exemple tey lu waay euh, jubadi jubadi jubadi tey muy wax ci bu ma jëlee exemple par exemple maam Abdou El Hadj Abdou nga xam ne ñun ñëpp xamoon nañ fekk nañ ñu ci bëri fekk nañ dundam lu waay lu waay ñàkk xel ñàkk xel léeg-léeg buy wax bay wax ci moom lu ñaaw xelam dina ne ko ah sa waay sa waay est-ce que li ngay def wóor na. maanaam xel am na en tout cas au fond de moom lu naan ko ah saa saa te ngaa def ndànk saa te ngaa wax leneen ah maanaam ñàkk ñàkk tranquillité d'esprit bi lay dugg mais te même bu ko waxu la même bu jàppee ni fi mu tollu du ko wax mais dina am ci biir xelam lu koy lu naan ko sa waay saa bàyyi ngay wax loolu nag. loolu nag moo moo moo moo lu ko gën a garaaw fuuf nag moo dal yéefiri maanaam le fait que gëmuñu yàlla tout le temps dana am lu naan la mais même jullit bu bu bu bu bu comprendre xam nga jullit boo xamante ne tey imaginer koo xamante ne affaire passe-passe par exemple xamu ko dafa desee leer ci moom te mu leer ko ni passe-passam su wérul affaire lu bari bari bu wér ci mbiru diineem mais aqida jàng ko ba xam ko ba maîtriser ko kooku da gis xel mi du dal ah, moom tamit parce que danaan boo moytuwul sama pas-pas am na lu ci jaaduwul te xamuma ko du saa su nekk la koy arrivé mais dina ne ah sa waay man est-ce que ni ma jàppee affaire yi noonu la si loolu day jël day dal jullit ñi tamit. mais dans une moindre mesure au moins moom xam ne ni jullit la après de façon garaawul yàlla baax na yërmandeeg yàlla yaatu na moom dina compter ci loolu et de toute façon mi ngi doon julli mi ngi doon def nangam ak nangam mais par exemple ki toog ni moom du julli ak lu mu convaincre convaincre ci li muy def dina am lu koy wax ci xelam ne ko saa waay tey ngaa julli pourtant julli moo gën a wóor de mais wàññiwul dara nga julli rek d'accord mais julli rek. maanaam dina am lu koy wax ci xel mi loolu moo tax ñun ñàkk tranquillité boobu di dal yéefir yi ñun xamuñu ko ñun en jullit xamuñu ko ak xol bu xat bi ñuy àndal si ak ñàkk texe gi ci ci loolu loolu ñun ñun xamuñu ko heureusement bi ñu nekkee jullit war nañ sant yàlla bu baax bi ñu yàlla defee jullit ba xamuñu loolu si euh, beneen mbir bi nga xamante ne euh, moo tax kon ñoom dañuy nekk ci tàkk-tàkku sawaraay àdduna bi bil afaali ci seen jëf yi war axwaal ak xaal yi nekk wal axwaali ak wax yi nekke ala muqtada ci li nga xam ne moo askononteeg albashariyati maam li nga xam ne li ko waral mooy albashariyati nekk nit gi nekk nit moo koy waral xam nga le fait ñu nekk nit di def loo xamante ne jaaduwul nekk ci yoo xamante ne dafa jubadi parce que am na mbir yoo xamante ne boo ko defee def parce que ab yéeféer du man xam nga yéeféer amul lu koy tiré def yenn bàkkaar ya ah. mais am na yu ci def yoo xamante ne xam na ni jaaduwul xoolal nañ nañ jël exemple euh, yenn politiciens yi waxuma ñëpp mais yenn politiciens yi nga xam ne léegi seen mbir feeñ na feeñal nañ seen mbir ba léegi Euh, dugg nañ ci problème ñu ngi ci procès yooyu ñooñu nga foog ne saa su nekk seen àdduna dañoo toogoon rek seen xel dal foog ngeen lool seen xel dalu doon de mais boo leen gisee ci télé bi ñuy wax ak kii yeeg da ngay jàpp ne ñii saawee xel dal ñun laal même chose ñun looloo dal looloo ñu dal ak yii ñun xamuñu ñoom vraiment seen xel ñàkka a dal gi mu ñàkk a dal ak moo tax ñoom buñ déggee teel ñoom. bokk ñun ni ñuy réagir ah <laughs> ñun ak ñoom bokkuñu ay réaction bu buñ déggee teel wala bum duñ bokk ni ñuy réagir <laughs> ñoom c'est beaucoup plus grave que ñun bu doon ñun la ni ñuy réagir si du benn bon beneen mbir bi nga xam ne moom moo jar leeral fii mooy xam nga waxoon nañ ko ci étape yi. étape yi ñuy jaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaar ci yoonu yent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy dañuy jaar étape bi ak fukki étape bu création bi maam li ko dalee ci jugee ci nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala ci xam ah, ba jaar ci ah, alastu bi rabbikum bi ndiggal maam aadama maanaam ak alastu bi rabbikum bi jaar ci ndiggal bàyyi dem ci biiru ndey yi génn ci àdduna bii ñu ne après bu àdduna bii mu jeex ñu dem barsax barsax maanaam après yowmal xiyaam ñëw bu yowmal xiyaam ñëwee après àjjana wala safara tegu ci après noonu gravir échelon yi ba duggaat delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala euh, loolu ay étape la yoo xam te ne dañ koy dund mais ay xaalu baatin la du ay xaal lépp lépp lépp du xaalu zahir euh, xam nga tey yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex tàkk ci boromam subhaanahu moom dellu na ci boromam complètement au début parce que bi ko borom bi amalee amalee da koo amal euh, mu nekk secret wu boppam sallallahu alayhi wasallam mu nekk secret borom bi subhaanahu wa nekk secret sax nekk-nekk moom borom bi subhaanahu mu nekk moom moo tax mooy leeru yàlla ci boppam mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy naan ko sirru zaati nuurullahi nuuru zaati aynu zaati yooyu yëpp tur yooyu yëpp ngir ne moom mooy reflet wu borom subhaanahu wa ta'ala nekk secret borom bi ci boppam subhaanahu wa ta'ala bi mu amalee mbir yëpp mais ànd ak loolu kon moom état yëpp traversé na ko ci loo xamante ne moo gën a gaaw xëfe xippi mais téerewul yeneen étape yii nii jaar na ko c'est-à-dire que ñëw na nekk ci ndiggal bàyyi traversé leen ba génn ci diggante ñaari sang yooyu sayyidat Amina ak sayyidna Abdullah ba noppi gin génnaat nekk euh, ba pare wëlbatiku euh, euh, barzax nekk barzax après bu yowmal xiyaame dina dina dekki ak mbindeef yi nekk kii njëkk a dekki après et cetera te dina dem biir àjjana tamit mais terewul moom yegg na ba pare te mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ñooy nekk ñooy ay muhammadiyuuna yi nga xamante ne max lañ dañoo jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp parcours boobu lañu def ku jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqatan parcours boobu ngay def te fii ci àdduna ngay yeggee ci borom maam ci ngay jeexale parcours bi weesu nga maam dugg nga biir àjjana ba delluwaat ci borom bi complètement mais terewul du tere nga nekk biir àdduna maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi àdduna mi ngi woon nekk di nekk nekk nekk nekk jëm yor jëm jëmmu nit nekk nit nekkoon àdduna doon jëfee euh, doon doon doon doon feebar par exemple doon am ay aajo yu mu dul yurul faju doon ami problème mais loolu téerewul maanaam ak texeem maanaam dem na ba jeex na ci borom subhaanahu wa ta'ala téerewul ko woon maanaam tey fii mu toll ñun ñii bu ñu réaliser woon loolu bu ñu ko dundoon ba dund lool ma mais terewul ñu nekk àdduna terewul ñu nekk ba tey fii ci àdduna maanaam naka noonu nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk biir safara maanaam yii fiir yi nekk biñ safar ba ba jeex ba maanaam sax fa ak ñi nekk àjjana ñu dem ba sax ci àjjana loolu daa ak ñu delluwaat ba ci borom bi ndax xaal bi ñuy nekkee rek ci lay aju. maanaam bu dee bu dee kii nekk biir àjjana moom biir àjjana day gis borom soo di ko feeñoo taaram ak mbaaxam ay xéewalam muy gën di xam borom bi di gën di xam maarifam di xóot ba mu jekki-jekki ba dem ba jeex ci borom bi complètement nga xamante ne moo nekk biir safara itam moom ni muy xamee boromam moom mooy mbugal yi métit gi tartar et cetera ci yooyu lay xamee boromam ba ba jeex ci boromam complètement mais terewul mbugal yi di mën di continuer ki nekk biir àjjana xéewal yi fa ne di continuer àjjana di continuer di sax maanaam loolu moom moo tax masala la boo xam ne bu mata mata mata baa ngi xel la bu mata leeral la pour ñu bañ a comprendre wax ji ci leneen lu bokkut ak li nga xamante ne noonu la noonu la euh, nekkee moo tax mu ne fay za saa yoo xam ne istawfa matan na zalika loola qataa dana dana dog tariqahu yoonam ilallah jëm ci yàlla ta'ala aji kawe ji moo tax yéeféer bi après bu demee ba ba ba traversé mboolem état bu safara yi àllaaxira ginnaaw bi mu traversé mboolem safara yi àdduna yi bu boobaa itam day daal di dog yoonam jëm ci yàlla rek moom it day am cheminement jëm ci yàlla waaye dafa sori yoon bi mu jaar dafa sori bokkut ak kii nga xam ne fii ci àdduna la doon tàmbalee di julli di woor di natt di def lu baax di ah, di moytandiku yenn bàkkaar yi et xam nga ñoom ñaar yemuñu. kee moo gën a sori la yoon ba pare moo gën a tarale moo gën a metti leen ngir day dem sawara moom. lu daa mu ne li annahu ndax moom nuudiya dañ koo woowee min ba'idin ci lu sori comme li alxuraan ulaa'ika yunaadawna min makaanin ba'iid dañ leen woowee fu sori. fa yasilu moo tax muy jokk ba'da zaalika ginnaaw lool is ila jëm ci texew al ilahiyati ngay ko dut buur yàlla nga xamante ne kon dem na ba jeex ci boromam moom it ngir ne dem na ba xam yàlla maanaam li mu mënee duma dem na ba xam mi nga xam ne ni yàlla dëgg-dëgg moo fi ne dem na ba xam autorité yàlla dem na ba xàmmee voilà bu demee ba xàmmee loolu parce que bu duggee safara xam nga yéeféer yi lan mooy gën njëkk nekk seen problème mooy bu ñu demee safara au départ duñ xam ku leen di duma kan la parce que duñ ko gis innahum an rabbihim yawma idhin la dañ leen di yiir yàlla seen borom te xam nga li gën a metti ci ku lay du xam nga mi ngi mel ni nga nekk ci benn néeg ay yar di la dal te xamoo fu muy jóge loolu moo gën a metti tey boo gisoon ki lay kii kii di duma waate kan la loolu dafa bokk ci ni ñu leen di mbugale mais mais xam nga lan mooy yéeme mooy xaqiiqa boobu dafa am fii ci àdduna bëri na nit ñoo xamante ne xeetu problème bu dul xeetu problème bu ne ñu ngi jànkuwanteeg moom te xamuñu ne problème bi leen dal ci seen bopp dong la jóge te xamuñu lan la mais xamuñu ban ci seen bàkkaar yi moo waral seen problème yi ñu nekke am na ñu mel noonu ci àdduna comme liir yi gis ngeen liir yi liir yi léeg-léeg bu ñu amee ay we ah day jéggi di gàjji seen bopp di jooy mais di continuer di gàjji seen bopp te xamuñu ne bu ñu arrêté woon affaire bi da wàññeeku après mu daal di jeex mais dañuy continuer di gàjji seen bopp di yuuxu ah loolu day dal nit ñi fii yii yi tamit loolu moo leen dal mais bu demee nag ba xàmmee nag ràññee comme ni liir bi xàmmee ba xam ni eh yàlla. ñu commencé gis na maanaam mbugalu yàlla léegi ñuy delloo lépp ci yàlla nga gis ñuy commencé wax ak borom rabbana akhrijna rabbana nag ah waaw ñu commencé wax sax seen boroom nag après ñu commencé xàmmee xàmmee yàlla lu mbugal gi gën a tar ñuy gën a xàmmee yàlla ñuy gën a xam ne ndekete la yàlla yàlla day duma waate ah et que bu boobaa dañuy xam ne loolu moom moo tax safara ñoom àjjana yéeféer loolu tax àjjana approprié wul pour ñoom xam nga yéeféer bu doon dafa dem àjjana bu doon dafa dem àjjana du changer jamais jamais mu changer moo tax àjjana approprié wul pour yéeféer boobu waaw du changer ndax day jàpp ne parce que xoolal xéewalu àdduna yi mu nekkee rek moom moo tax mu wedd yàlla xéewul àdduna yi kooku boo ko yóbbee àjjana moom du yam ci ne day wedd yàlla mais danaan man mii may yàlla voilà moo tax li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu Cheikh Tidiane yi nee na radiyallahu nee na nee na li tax àdduna bi yàlla def fi ay xeeti coono xeeti nattu yi feebar yi et cetera mu ne c'est parce que bakkan su fekkoonte ne dañ koo gi yooyu yëpp maanaam du dee du feebar du am problème du xiif du mar du soxlaa dem ci wanag wi et cetera yooyu yëpp buñ ko boolee bakkan meloon noonu kon day wax ne moom mii mooy yàlla maanaam nit kon nit day taxaw ne maay yàlla voilà mais heureusement que ba yooyu yëpp ngi fi am mais nag xam nga lan mooy lan mooy musiba gépp musiba mooy ànd ak loolu yëpp am ba pare xamagoo ni doo yàlla loolu moom beneen loolu moom musiba la voilà mooy li ñu doon wax léegi rek ci ci maanaam problème yu maanaam maanaam domaine boo dem mu am problème dégg nga munoo liggéeyloo kenn lu mat. koo joxel rendez-vous mu faussé wala mu tardé koo euh, boo jëlee sa yére jox ko tailleur bi euh, nga baal ma mu mu mu mu mais soit mu triande la wala lim lay ñawal du baax xanaa nga toog taxaw di jàkkaarloo ak moom boo boo boo jëlee say dénk ne dama bëgg armoire dama bëgg fauteuil nangam gars yi la wala ñu liggéey la liggéey bu baaxul boo jëlee xaalis jox ko maçon bi pour mu tabaxal la mason bi def noonu boo demee administration bi foofu c'est encore pire boo demee ci daara ji yaakaar ne fa lay tane gars liñ jaala boo demee ci maanaam foo dem affaire bi gars yi yi nax la maanaam yow c'est-à-dire finalement fi mu toll ab 5000 francs donc boo ko yoroon ne dama ko bëgg def benn fi mu toll da koy xalaataat bu baax a baax a baax ndax jàpp nga ne boo ko joxee moom ñàkk nga te boo kës ba dugal boo kësee ba joxe moom maanaam di ab million moom nga goxe ko moom moo moo nga saraxe ko ñoo yam maanaam voilà nan nga man a joxe ab million naan da koy dénk kenn yow yaa saraxe sa xaalis bi yaa ko saraxe loolu lañ lay wax mais dëkk mu mel noonu. ba pare bëgg a wëlbatiku jàpp ni ñoo gën ñëpp mais sincèrement. yal nañu yàlla sàmm. ah moo tax yéefir bu ñu demee nag ba comprendre loolu ba dem ba yàlla ba jeex ci yàlla ba commencé xam nag bu boobaa nag lañuy dog seen yoon jëm ci yàlla ndax dañ leen woo moo tax fa dana. jox kon baada zalika ginnaaw loolu ilaa saadati jëm ci texe ba ilaahi gay ko jug borom fa yafuusa bu ko defee mu daal texe bi maa ci xam ne texe na bi ci moom al muqarrabuna ñi nga xam ne ñoom lañ leen ñoom ñooy ñi jegeñal diñ jegeñal yàlla min awwali qadamin ci njaal beenu ndëkku tànk yi ñi nga xam ne ñoom bañ tegee seen tànk rek dañoo dañoo jegeñ yàlla dañoo dem jege yàlla mooy lan mooy dañuy xam yàlla parce que xam bi nit ki di xam yàlla moom mooy texe gi gën a màgg ci texe yi xam bi ngay xam yàlla moo gën a màgg ci texe yi maanaam voilà di gis yàlla ci lu ne moo gën a màgg ci texe yi moo gën a màgg àjjana sax loolu moo tax kon yéefiir dinañ dem ba am loolu tamit mais loolu parfois ginnaaw ay million d'années mën nañ nekk safara ay millions yi années doog a mën a am loolu wala ay milliards yi années doog koo mën a am maanaam du dañuy dugg tey rek am ko ah waaye ñëli nga xamante ne ñoom ba ñu tegee seen tànk rek jege nañ yàlla ndax lan mu ne li annahum ndax ñoom nuuru dañ leen woowe min qurbin ci lu jege maanaam ngir ne ñoom yàlla da leen a teel a xëcc wan leen boppam ci lu gaaw faf xam kon déggal wax ji comprendre ko voilà moo tax kooku kooku mooy mooy mooy mooy ki jege yàlla mooy moo tax yàlla maanaam jege yàlla du du du du distance du du diw dafa jege yàlla c'est parce que dafa am fu muy toog wala am place boo xam ne dafay doxantoo ji guddi jotee wala yooyu du loolu ni xolam di connecté woo ak yàlla di gis yàlla ci lu nekk loolu moom mooy jegeñ ji voilà borom subhaanahu wa ta'ala di ko wan boppam ci anam goo xamante ne ñeneen ñi duñ ko gis mu koy mën di gis ci lu ne. loolu mooy jege yàlla voilà kon ñu yam foofu bii di ñëw ñu gis ibadatul muhammad yu ñi nga xam ne ñooy muhammad yu ne les muhammadiens seen seen jaamu yàlla ñu gis ko insha allah ci jotaay bi di ñëw wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin que nit nekkee dafa am par exemple ñetti soxna muy sëy ak benn soxnaam mais xelam nekk ci ñaareelu wala ñetteel est-ce que moom ak koo xam ne nii dafa nekk ci am benn jabar kese muy sëy di xalaat keneen koo xam ne nii jabar est ñoom moom c'est parce que kee ki ngay xalaat dagan na la. contrairement ak keneen ki nga xamante ne daganu la ñoom ñaar du ñu yam non ah, loolu mënuma ko wax man mënuma wax loolu mënuma wax ne dañ koy bindal bàkkaar mën waaw mën naa nekk tooñ nag waaw wax sànq nii biir affaire bi boo paree xaw parce que noonu lañ mel dafa intrinsèque ci ñoom. moo tax nit war a xam nga boo gisee nitu yàlla yi di xëccu ngeen mais nitu yàlla yi bu ñuy ñaan gudd fan yàlla may leen gudd fan ñaanuñu ko parce que dañoo bëgg nekk fii ci àdduna bi di lekkate naan ak nelaw ah déedéet ak ak ak di fekkee jotaay yu yi loolu taxul de parce que àjjana moo gën a neex àjjana moo gën a neex bi te àdduna bi dafa bari problème donc ñoom bu ñuy ñaan gudd fan dafa am lu tax xam nga mooy lan. mooy dafa am benn aajo bu ñu am ñoom benn rek lañ am mooy parce que nit ki su dee génnee àdduna lépp day dox comme li xadis bi wax jëfam yépp day dox mais dafa am benn affaire te te bu boobaa yow bu ñu lay dekkilaatal dañ lay dekkil ci sa aal xaal boobu lañ lay dekkil maanaam fi nga toll sama xaama bi nga toll bi ngay dee foofu lañ lay dekkil donc ñoom. dañuy ñaan borom subhaanahu wa ta'ala guddal seen fan parce que bu ñu demee ba àllaaxira ba parce que bu ñu bu ñu am na xaal boo xam ne bu ñu fa xësee ba yegg benn niveau spirituel boo xam ne bu ñu fa xësee ba yegg léegi nag ñooñu ñu amati limite dootuñu taxawati ñooñu ñooy changer di évoluer mais ñooñu dañuy évoluer rek tout le temps seen maqaama di continuer di wéy dootuñu taxawati foo leen fekk ñu ngi yëg ci waaw ñu taxawati te ñooñu mooy ñan mooy ñi jeex ci jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba jeex ci tàkk ñooñu moom dinañ dem ba nga xamante ne ñoom jeex na ñu amati problème mu maqaama boobu dootuñu ko amati dootuñu amati problème mu jëf xanaa gisoo ni yent yàlla Muusaa alayhi salaam borom yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo fekk muy julli ci ba ci ci bàmmeelam te pourtant bàmmeel këru pay la du këru gi jaamu yàlla c'est parce que nit ki dafa am fu muy yegg bu fa xasee ba yegg da jeex na dootu arrêté ba pare am na beneen spécificité bu ñuy am mooy ne ñooñu seen amuñu fu ñu leen di taxawal maanaam duñ ne leen par exemple ah sa saa dee nga demal ci sa bàmmeel toogal fii léegi barsax ngay ne déedéet ñooñu dañuy mën a nekk barsax mais fu leen neex ci goxi asamaan yi ak suuf si dañ ci mën doxal ko ñooñu doo deewuñu comme ñeneen ñi ni ñuy deewee ah ñoom dañoo làqu rek. moo tax dañuy mën a am capacité wu di mën sax di agir ci àdduna bii ñu nekk nii dañuy làqu fiñ fi ne lañ gën a mën lañ gën a ba pare ñooñu dañuy gën a aaye parce que nitu yàlla yooyu bu ñu génnee àdduna ci la ñuy gën a aayee que bi ñu nekk di dund. parce que bi ñu nekk di dund am na yeneen mbir yu leen di soxlaal ay kër geek dépense bi euh, yenn problème yi ak yooyu yooyu da dañ leen di préoccupé mais bu ñu xasee ba génn àdduna yooyu yëpp doon leen préoccupé. c'est-à-dire que seen seen seen wilaya rek mooy nekk fii di di dox loolu rek kay doxati moo tax ni ñu aaye loolu lañu gën a mën di ko ne di aay léegi nag naafeq yi ak yéeféer ak ñeneen ñi ñoom amuñu loolu ñoom seen dara du taxaw seen dara du doxati dañuy taxaw dañuy arrêté maam ñi demul ba am gu maqaama boobu ñooñu dañuy taxaw dañuy stagné comme dañuy stagné fi ñu nekk rek la nekk jeex na comme ne wa ma minna illa lahu maqaamun maalum jeex na ku ne da nga am maqaama boo xamante ne foofu la la yàlla di teg comme malaaka yi la ñuy mel nga xam ne ku nekk da nga am maqaama dootu évoluer léegi ce qui ñoom seen xaal du évoluer loola tax bu ñu leen di mbugal biir safara ñu leen continuer di mbugal parce que seen xaal bi ñu nekkee ñoom loolu dañoo jàpp ne nii la maanaam du changer xam nga lu tax parce que ku sobe xam nga sobe euh, par exemple jëlal mbaam xuux sobe la ah mbaam xuux la mbaam loo ko sang sang sang sang du tere mun continuer di nekk sobe maanaam mënoo koo sang ba sobe gi deñ parce que xaal boobu dafa intrinsèque ci moom yéefir bi dee ak naafeq bi dee noonu lay mel safara lu mu leen lakk lakk lakk lakk lu duñu den ci nekk yéefir ak naafeq dañuy continuer di mel noonu waaw waaw waaw waaw loolu la tax borom subhaanahu wa ta'ala ne walaw ruddu la aadu limaa nuhuu anhu bu ñu leen delloo si waatoon sax te lañ nekkoon la ñu nekkaat loolu mooy wan ne changé wuñu te loolu mooy wan ne peut-être ñu ngi rëccu nii parce que affaire bi leen di dal moo metti mbugal bee metti mais ni ñu mel dëgg-dëgg buñ ñu delluwaatoon ba jàmm am dañu ko dina mel ni ñu meloon. xam nga da ngeen di gis ku am problème ak benn waay wala mu am problème ci couple wala yu mel noonu. danaan non fi mu toll lii moom bu kiiwee bu ma ci jógee nii lay mela wala mu am benn problème rek dans la vie de tous les jours danaan non problème bi moom bu ma ci génnee non moom moom nii lay mel moom da ngay muy wax loolu bii paa moom bii moom mooy mujj fii si fii nii mais bu ci génnee ba jàmm amat day delluwaat ci na meloona moo lay wan ne moom kon affaire boobu bég na ci maanaam kontaan na ci xaal bi mu nekkee et xaal boobu moo gën a beneen xaal bu dul voilà loolu la allahu taala alam li nga wax noonu dafa sama benn xarit quoi mm-hmm. benn waa dañ ko jàpp tëj ko prison. Mhm. sama benn xarit sëriñ demoon seeti ko wala ren quoi. Mhm. waxtaan ak moom waa ji moom kay moom fi mu toll nii sama génne ci prison yi moom. waaw loolu salaa bu laa njëkk a jël. ko jox mu génn ba mu def noonu ba après bu ñu génnee prison. Mhm. ma laaj ko sëñ bi. te Moustapha ne ko an sa waa ji. génn na jox ma ko wet bi ne ah boobu laa gën a gis. voilà. lay delluwaat ci li mu. voilà exactement calam nekkoon lay delluwaat. <laughs> voilà exactement loolu la Allah ta'ala daa mel ni mën nañu ah voilà voilà voilà mu ngo voilà waaw ma bu ñu yeggoon duñ duñ dellu mais dañoo yeggul rek ku yeggul ku ne du dellu koo gis mu dellu si waat rek c'est parce que jotul na yegg